mais ay jaamu yàlla lañ ndax yàlla leen bind yoo xam ne nag seenuk ay seenuk mbon laaya daane li ahadin bi qitaali xam nga dajaal moom jàppandal naa la nga rey ko waaye gis nga ñii may génne ginnaaw dajaal ci la ñuy xamale kon ñii bala ñëw dajaal ñëw ba pare ba dee ñoom ñu door a ñëw te moom la hadithu sayyidatu Zaynab umm al-Hakami anha doon wax futiha al yawma min radmi ya'juuj wa ma'juuj ubbi nañ tay ci barrière am Gog et Magog ñoo nag <laughs> moom la say yore salaam ne Seydina Isa borom bi ne ko borom bi ne na Isa alayhi salaatu wassalaam maa ngi yebal si nag mooy barrière ba waxoon nañ la nan lañ def bés boobu ba man ba man koo dindi man a bañ waxee insha allah day tombeek bés bii lay doon. borom bi ne Seydina Isa ibn Maryam alayhi salaatu wassalaam damay dinaa génn damay génni aji génni laa sa ay jaam yoo xam ne sama jaam yoo xam ne laa yadaani li ahadin min qitaalihim imaamu Nawawi rahimahullah mu ne al yadaan mu ne laa yadaani qawluhu laa yadaan ay laa taaqa mooy amul mënula faire face amul kattanu amet xam nga am na mbir yoo xam ne da dalay submerger nga xam ne nii moom mooy manuma ci dara rek bu yeboo rek nga suñu borom ne Seydina Isa alayhi salaam gis nga gaa yi may génne fii amul kenn ku am kattan di faire face ak ñoom di leen jéem a terrasser jéem a wàññeeg jéem a loolu amul kenn manu ko loolu borom bi kesee ko man yow mbindeef yi moom manu ngeen ko laa yadaan li ahadin amul ñaari loxo looy utiliser wala kattan koy utiliser ngir jañeen seenu mbon loolu amul laa yadaani li ahadin bi qitaalihim xarit ñoom manu la ne eh, ñun aw naa dee F16 ak F amal lu la neex gis nga gars yi bombe nucléaire ak lu la sopp yoral dara nga leen mënalul <laughs> amul kenn ku leen mënal tous kon nag li ma lay digal yow Isa fa harriz ibadi ila tur laqal ma sama jaam yi ca tuur muy tuuru Seyna dawal ak ñoom foofu la na ñépp dem foofu waaw léegi nag ci saase mu def ko ñépp ila tuur wa yab'athu Allahu Ya'juuj wa Ma'juuj min kulli hadabin yansiluun rek waa goog ak magog tàmbalee nag déversé wu ci kaw suuf jóge fañ leen làqoon fa leen Seydina Zul Qarnayn daal di woon làq <laughs> ca barrière boobee gaa yi nag bañ ne insha allah bis bii la woon lañ yoneen saa sax doon nettali te ñoom bis bii la gaa gog e magog ak si waxoon nañ la ñam ñooy gog e magog lan mooy seen mbir fan lañ ko tuddu alquran lan mooy seen nettali te bañ koy gis ci hadith cent quatre-vingt-neuf hadith sayyidatu Zaynab bint Jahsh radiyallahu anha fii lañ ñëwoon voilà waxoon nañ la kene ay doomi aadama lañ ñaa ah. non maam aadama mooy seen maam du ay extraterrestre yoo xam ne feneen non maam aadama mooy seen maam te loolu leeraloon nañ ko léegi leeralul foofu léegi waaw insha allah <laughs> gaa yi borom bi yebal leen mais eh. moom ñoom waaye jooj ak maa jooj donc boo fa delloon mais gis gaa yi yenn wax yi nga xam ne yu yu yu yu taxawul yi ak riwaay yu dëgërul yi nga xam ne xam nga rek gaa yi léeg-léeg dañuy eh, ay épopée lu nekk ñu boole ko ceeg ay mbir nii lañ meloon ak yooyu yëpp dara amu ci waxoon nañ la ko foofee dellu fa waaw loolu lépp dara ci dëgërul que gaa yi dañoo. ay nit lañ yoo xam ne seen nopp yi dañoo nganda nganda ba mu kenn ci ñoom bëggee tëdd day nopp yi lay tàllal daal di ciy dugg daal di koy lëmasu daal di koy mu nekk mbàjjam loolu lépp ay kasib la loolu lépp ay nar la amut riwaayee ko doon wax dañoo xorom lu te lépp ay manaakir lañ comme ni nga xam ne ñoom Ibn Adi ak ñoom ñu noonu lañ ko leerale woon ak ñoom al imaam al Hafiz Ibn Hajar rahmatullah ala al jami' mu nekk koo xam ne dafa xoromu ba pare nekk loo xam ne dafa amul waaw di ko dégg nag fu ne di nga ko dégg ñu koy kawti kawtee mais il faut kawti kawtee lu jaar yoon loolu amul wal iyaadu billah mu ne ñoom min kulli hadabin yansiluun mooy bërëb bu kawe bu nekk ñu gis leen fa nag ñu ñu ñu yansiluun ñu ngay wàcc gaaw ci gaaw mais gars yi ñoo raw waame gis nga taw boo xam ne dafa dafa taw fépp ay torrent yoo xamante ne gis nga ni ñuy wàcce bari gars yi ñoo raw loolu ah boog ak Maodo boog ak Maodo xamuñ ci suñu addina bii nii gars yi gars yi moo tax yeneen saa saa ne c'est que yéen yeneen yeneen nit ñi ak ñoom bu ñu leen comparé ci seen bariwaay day mel ni xar moo xam ne dafa ñuul kuk wala dafa weex tal am ay tupp yenn karaw yu ñuul euh, yéen nit ñi yéen ñi la si ne nii yéen ay tupp tupp yooyu nekk ci xar mu weex tal am ay tupp tupp yu ñuul ay yenn karaw yu ñuul li ci des lépp di goog ak Maodo. <laughs> gaa yooyu gaa yow léegi ñoo ñëw yow yow ñooñu rien yow dañ lay écraser mooy yow yow yow seen lii day néeg lii néeg lii ko fi nit dëgg ñu bari ñii nga dem <laughs> ñooñu léegi nag ñuy wàcc bërëb bu kawe bu nekk gaa yi di déverser wu di wàcc wa hum min kulli hadabin yansilun léegi nag fa yamurru awairuhum ñu nekk génn ci ñoom robbu ala buhayrati tabariya waaw mu nekk benn as kuur dóola as ndox boo xam ne tabari la tudd nekk Sham buñ fa rombee bépp ndox muñ fa fekk ne ko tëll naan ko ci saase mooy ñoom en fait ressources yi nekk ci kaw suuf yi ñoom buñ ñëwoon moyen de ñu liquider lépp mu jeex te duñu màndi te duñu suur alhamdulillah léegi fa yashrabu ma fiha buñ fa rombee lépp la naan tëll daal koy naan mu jeex léegi ñoom ñoo ñu jàll di rombee nag di jaar feneen fu ñu mën a yàq ak saccagé wa yamuru akhiruhum ñeneen ñu mujj daal di agsi bërëb boobu fa yaqulu ñu ne mais laqad kaana fi hadhihi marratan ah mais fii ma son nam ndox parce que boobu na fañ doon yàq laata Zul Qarnayni di leen tëj loolu moo tax ñu xamoon ne eh, fii amoon na ndox ah. ndekete yoo ñoom seen mbokk yi njëkk a jàll ñoo ne fuuf ndox ma ñeneen ñi ak ci gisuñ ndax ñu ngi doon daal suñu marg yi moom bu ñu génnee oh, foofu moom buñ demee dinañ naan far ñu ñëw am seen mbokk yi jiitu leen la nee na leen téll daal di romb ñu naan laqad kaana bi hadihi marratan ma mais fii amoon ah, mu ne wa yuhsaru nabiyullahi isa sallallahu alayhi wa sallam wa ashaabuhu waaw hatta yakuna ra'su thawri li ahadihim xayran min mi'ati dinaarin li ahadikum al yawm waaw nee na nag mbir mi day tar lool gaa yi wër sëb di yàq rek léegi yow xam nga ne tuur manu ngeen faa nekk Sinaay mais foofu bu ngeen fa nekkee mais du fu ngeen mën a sax Seydina Isa ibn Maryam alayhi salaam ak jullit ña fa ne affaire bi tar ci ñoom quoi affaire bi ñu tëj ci ñoom que booy mooy fo affaire bi tar ci ñoom ak mbokkam yow asxaabu booy gëm yàlla ya ah nga xamante ne mooy dañuy ñàkk gi dafa dañuy ñàkk quoi eh. <laughs> mooy mel ni dañ la embargo fu ne manoo jaar fenn affaire yi tar lool taamu ngeen fu ngeen dundee ba mujj gi benn livre du ñëw ndax mbokk emma ko nga ci réew mi fépp lépp nee nañ ko foofu waaw foofu taxawaalu gi léegi nag ah ba ñi nga xamante ne kenn ci ñoom buñ nekkoon eh, benn bopp naga ngi tête de <laughs> boo xam ne boo ma joxoon cent ah cent dinaar te dinaar dafa cher benn dinaar ay côté cent vingt euros la ñu ne la yow cent mooy cent vingt euro fois cent ñu ne la yow léegi benn bopp bopp kese bopp nag <laughs> yow léegi jox ñu loolu quoi ma jaay la benn sa benn bopp nag boo xam ne leer na ne yow boo ci nekkee tamit affaire yi bon ah dina descend ah. mu ne kenn ci ñoom euh, loolu am boppum nag moo leen moo gënal kenn ci yéen ma woon cent dinaar te dinaar alal ju bari la waaw loolu moo ko doon gënal comme kenn ci yéen ñoom nag boppu yëg boppum nag kenn ci ñoom boo leen kon doon gënalal xayran moo gënoon min mi at yi diinaar yi ahadikumul yow yéen ku yoroon alal ju bari ci ñun ni koy kiiwe ñoom ku leen ne woon ñàkk leen loolu lépp te am denn bopp nag ñu def ko allahu akbar tellement ni ñu ni ñu sonne ni mbir mi tare ci ñoom ni mbir mi de tare ci ñoom wal iyaazu billah mu ne nag bi demee noonu nag ah mettit bu amee kan mooy teggil metti ah yàlla <laughs> mu ne fa yarghabu fa yarghabu waaw fa yarghabu nabiyullahi isa sallallahu alayhi wa sallam wa ashaabihi léegi nag ah Seydina Isa bi mbiri taree noonu alayhi salaatu salaam ak jullit ña nga xam ne ñoo ànd ak moom ñu daal di ñaan yàlla waaw daal di ñaan yàlla di dagaan seen boroom waaw ngir lan ah ngir ñu alakal leen ñii waaye teggil leen ayul jo bo eh, magog mii te xam ne boroom bi xamal na ko ne laaya daani amul kenn ku mën a faire face li qitaalihim li ahadin bi qitaalihim di xarek ñoom léegi ñu dellu ci seen borom nag ñaan ko ngir mu daal leen fegal ay yii nga xam ne mooy ayu Gog et léegi nag bi ñu defee loolu ak xol yu sell dellu ci seen borom fa yursilu Allahu ta'ala alayhim an-naghaf fi riqaabihim fa yusbixuuna farsa ka mawti nafsin waahida allahu akbar nee na suñu waroom nangu seen ñaan tabaaraka wa taala mu daal di yónni borom bi nga xam ne moo kawete yéegut ci ñoom an naxaf lan mooy an naxaf al imaamu nawawi rahimahullah ca suuf mu ne wan naxafu duudun wa farsa jam'u farays wa huwa al mu ne kanta an naxaf boobu mooy ak duut mooy ay wer lañ ay insecte ay wer ay sax yoo xam ne moom la borom bi yónni ci waa Gog et Magog waaw li ñuy mën a yàq ndaw moo leen di alal ay wer weer waaw an Allahu akbar nga xam ne ñooy weer yooyu sax yooyu di nekk ci euh, bakkanu gëléem yi ak jur ji legee yooyu la waaw li muy xeebu xeebu moo leen di faagaagal waaw moom lay sànni fii riqaabihim ci seen doq yi fa yusbihuna ñu mujj xëy farsa nekk ñoom ñoom ñu alku waaw waaw mu ne wa farsa jam'u faris wa huwa al mu ne faris boobu yee nga dégg farsa mooy halka ñoom dañuy alku mooy lu bari léefu ah, faris ka qatil wa qatla waaw allahu akbar allahu akbar allahu akbar nii la leen borom bi di def ñu mujj nekk ñoom ñépp mel ni ñii nekkul woon aji yàqkat yu mag yi nga xam ne ñoo fi ne woon ci waa ahlu waa Gog et Magog waaw da naan xanaa kay du woon ñii ndeke ñoom la waaw ñoom la waaw ñu mujj nekk faris mooy ñoo xam nañu dee waaw nañu dee noonu la leen borom bi di reye ka mawti nafsi wahida d'un mel ni mooru d'un seul coup waaw mooru d'un seul coup waaw d'un seul coup la gaa yi di deewe la faatoo waaw ñoom ñëpp ni ñu fi ñëw lañ deewe waaw li ñuy seen ay ay di bon bon moo tax nit dinañ bari di yàq gi foog ne ñii moom ah ñii di xanaa waaye boroom bi nga xamante ne lam yazal qadira dañu di am kattan ci faagaagal mboolem ay caay ay say say ci une seconde te lii lépp xikmaay boroom bi kese la waaye bu ne woon kun nañu dee ci kun tefeen doy na waaye nag boroom bi qadir la mooy xabiir te xakim la moo xam lu tax mu doxale ko noonu jaare ko ci ay weer yu tuuti ñoo faagaagal ñi nga xam ne ñooy les Gog et Magog léegi nag bu liy amee nag mooy kon ah ay wu mag wa deñ na ginnaaw Dajjal Gog et Magog ñoom itam dali nañ njële te lépp Seydina Isa ibn Maryam moo koy superviser waa ah, ñun anagog emagog waay <laughs> ay way ku la bëgg a gëmloo ne Seydina Isa ibn Maryam ñëw na ba dem waa saway nee ko anagog emagog saway <laughs> caaxaan baaxut ñii yeneen saa sax waa ni ñu bëree nga xam ne ñun ñëppay tiit ñëppay kan moo ko fi dundu kan kan siècle ñuy wax ak kañu naan moom la ba mu fi ñëwee léegi ana fan lañ dund lii yeneen saa nettali kan moo dund kan moo dund lii kan képp moo dund lii walla iyaazu billaah walla iyaazu billaah caaxaan baaxut te Seydina Isa ibn Maryam mais asamaan la nit borom bee koy gën day wàccat du doomu kenn doomu kan la Maryam alayhi salaam <laughs> waaw yow ñu bëgg laa gëmloo am na Isa boo xam ne ñëw na di woy baayam di woy ndeyam ñëw na moom mooy Isa waa léegi ñun ndax dañoo bëgg insulter suñu conscience yi ñu koy nangu ndax dañoo bëgg saaga suñu xel yi ñu koy nangu di foole jàngaleem yonent bi alayhi salaam ne ci ñoo xamante ne xamuñu ñu gëm loolu am pas-pas boobu am ñoo xam ne ñaata nit ñoo dund ba dee ci pas-pas bi ila mata léegi dañuy toog rek dara ngalante gannaaw réewum jàmm la kenn doo dara loolu du jàmm lu nekk jàmm jàmm boo xam ne ci ay nari neen la tegu wallahi ñi xamoon waxuñu yeewuñu gaa yi ba am ñu faatoo noonu bu ñu demee seen kanamu boroom dinañ leen poñe waaw waaw dinañ leen poñe ne ñun kenn waxuñu woon dara te boobaa dinañ am dëgg waaw réewum raggalantekat mu mel ni suñu bos ñi faatoo doon yépp nekk ay victime dinañu poñe ña xamoon xamoon waxu yeneen saa salaam yu leer yii ñu toog ne dañuy ut jàmm ndax réewum jàmm la loolu jàmm la loolu jahannama la ci yaw loolu safara ci yow ndax bu ëllëgee borom bi dina leen laaj wa sawfa tusaluun des nañ leen laaj de ballighu anni walaw aaya yoneen saa sam la noon jottali leen ma même bu dee laaye yow def nga ko gis ay nit di sànku di sànku le kaddu ne pas léger du lu lu woy ngeen xam bàyyi ci cànkute gi parce que nee ngeen ah, ak tamit lañ la jàppe ca société ba ah waaw sa confort gi nga ne bëggoo mu toxu tax nga bàyyi ay ay nit yi nit ñu bëree bëree bëree bëri yoo xam ne ci réer googu lañ nekk ba sànku alhamdulillah léegi nag yaakaar ne yow boo demee ca kanamu borom bi ko ñooñu duñ la poñe bañ laa poñe ñee yàlla ñii waxuñu la woon tus ñoo ñii waxuñu la woon tus waxuñu woon dara waaw képp ku yàlla jox xam-xam yii amoo droit gis kuy réer nga ne sama yoon new ci la ta'murunna bil ma'ruf wala tanhawna 'anil munkar yonent bi alei saatu salaam nee na waat naa ne di ngeen digle ah li nga xamante ne mooy njëkk waaw wala tanhawna te waat naa ne di ngeen tere safaan wala ta'xuzanna ala yadi al-musii wala tutri'annahu ala al-haqqi atra aw la yadribanna allahu quluba ba'dikum ala ba'din wa yal'anukum kama la'anahum allah hadith sayyidina ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu allah allah allah mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam nee na wat naa ne di ngeen digle lu baax tey tere lu bu yées di ngeen jàpp ci loxu tooñkat bi waaw te fii tooñkat bi mooy les lieutenants njiit yi nga xam ne ñoo gëmloo ñi nga xam ne nee na ñoo di seeni taalibe ci yii ci caaxaan yu mel nii yéen ñi xam ngeen téye seen loxo wax leen dëgg ne leen nag fin de la récréation caaxaan baaxut waaw réew moo xamante ne nii bu dee ñi nga xam ne ñoo ñeme taxaw li yeneen saa sala wax ñu jël teg ko nee samp seeni wax ñoom am nañ ci droit kii wax waxu yone saasam amu fa droit loolu buñ la nee lii réewum réew mii ñoo gëm yàlla ay naafiq fa ëpp billaahi walla ñu ñii de ay naafiq lañ waaw waaw loolu ak naafiq moo nekk réew moomee moo fa lii mooy dëgg waaw yu bari jàpp ni voilà kenn warul wax dara ku wax dañ laa war a nangam lu tax ngay wax lu tax lu tax duñu wax lu tax duñu wax maa qaala allahu wa maa qaala rasuluhu lu tax duñu wax li yàlla wax taala ak li ndawam bi sallallahu alayhi wax loolu ñoo xam dañuy woote ab jullit la ay jullit lañu waxu yeneen saa sam nekk fa problème war nañu seetaat seen bopp waaw mu ne di ngeen dégle njekk tere ay caaxaan bi ngeen jàpp ci loxo aji tooñgeeg ki ñaawal di yàq pas-pasu nit ñi ci côté bii te di ngeen ko forcer ki dëgg jañ ko ci yóbbu ko ci ña am bien sûr kattan googu kanta ñi nga xam ne ñoom ñoo mën a leeral boroom xam-xam yi nañu wax kenn waxu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi lañ yoneen saa saa wax ku gis na ko sotul noonu na ko soppeek loxoom bu ko manul na ko soppeek làmmiñam loolu loxoom nag mooy autorité yi ñooñu la naan wala tat wala to wala tatrunnahu ala alxaq atra te wat naa di ngeen leen jañ jëmaleen loolu mooy autorité yi man loolu kanta boroom xam-xam bi mooy digle ak kere la man gis nga ñi man lii yëpp ku nekk démissionné phase ba nga man ci al amru bil ma'ruf ak al an nahyu anil munkar digle njekk ak tere safan ñëpp démissionné ku nekk lañ ca man aw la yadribun aw la yadribanna allah wala borom bi waat na ne dina sëmbal dina dóor féewale quluba ba'dikum bi ba'd xolu ñenn ñe ñeneen ñi moo tax loo ci gis waaw ay union de façade kese la ci biti nii buñ dajee ci cérémonie yi di war ne ñoo bëggante waa ñun moom ñëpp benn lañ waaw xam nga moom moom moom moom moom l'islam de yaatu rek nangam ak nangam waxi ne sax kese ku ci wéet yéen kese ba ne ndax kenn ba kenn raxuñu day yekk lu mel ne xeme gu saf saf ca keneen ka di gëm ne liñ ne du dara waaw ku newul ci li ñu ne newoo ci dara doo gis tos la ngay sàkku yàlla tere buntu ba lii la waxante bu ñu wantee doq parce que lii mooy digéen yàlla ne bu ñu bàyyee al amru bil ma'ruf an nahy anil munkar lii wa ñuy dal te wallahi ku waxal yàlla xam ne lii dal nañu union de façade rek ci biti nii moom dinañ wane ne ñoo bokk ñoo ah, kii kuy am sa cérémonie eh, eh, invité ci ci def waaye jàppewoo ko ñu sa bopp jamais loolu ci kàddu yi la yem loolu ci kàddu yi la yem mooy lii kese fi xew voilà union de façade boo xam ne teguwul ci dara waaye ku wan sa morom ku ñu la wan gannaaw nga dëbb ko paaka xam ne wan na duñu dara jàppuñ ci dara dañuy font rek dañuy caaxaan waaw waaw ñenn ñi moom voilà lii la que ku newul ku àndul ak ki ñu àndal yawmal qiyaam doo xam dara waaw wal waaw aw la yadribanna wa yal'anakum mul rëbb leen kama la'anahum comme ni mu rëbb woon nga meloon nii kon caaxaan baaxul waaw dëggu yonent bi ay saa lu ñuy teg ci place publique bi la rawatina foo xamante ne ñu ngi mbaal xeeti yonent saa saam benn parti ci ñoom di leen jox di leen gëmloo ay pas-pas yoo xam ne bu ñu ci faatoo maara saali ñu toog rek nekk ci raayalante gannaaw gi ila mata ba kañ aslahana yal nañu borom bi daldi ah ah Euh, yëwénal bu dee ku la xas nga bañ mais yeneen ci yàlla saa saa bañ nga doon xas ñi ñu leen di dóor ñi ñu rey leen wallahi laqad euh, qutila nabiyullahi zakariya dañ koo fat alayhi salatu wassalam yow loo ko yow yow ñooñooy suñu rey la doon jàngale di ko xamle yeneen saa salaam mais dëgg la fi ne woon bañ posone ko ah képp kenn ku toog ah naa noppi ay ah nee ah, ah, jàmm jàmm ah nangam nangam léegi bàyyi gaa yi waaw bu ëllëgee di nga xamul woon te yow nga xamoon dinañ layoog yow ca sa kanamu borom waaw waaw lii mooy dëgg kon xoolal rek. njàngalem yoneen saa sam bi mu leere te lii mun sahih imaamu muslim dinañ ñëw def taxrij bi dinañ def taxrij bi insha allah comme niñ koy defee moom la ñuy mujje ndax xadiis bee gudd waaw